yonent bi aleyhi salaatu salaam kon euh, dafa ñàkk doomam alqaasim alqaasim ibn rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ak ki nga xamante ne mooy tahir di at-tayyib ah bii paase waxuñ moom mooy abdallah moom lañ naan abdallah voilà abdallah lañ doon wax tayyib di ko wax tahir ku teeki ku làpki hein ku teeki ku laab ki mooy abdallah ibn rasulillah alayhim asalaatu wasalaam mais ñoom dañu teel a génn àddina la kii nii la mujj woon am ci góor muy comme niñ ko tudde woon muy seydina ibrahim alayhi salaatu wasalaam waaye yor suñu borom jël moo tax gis nga yonent bi alayhi salaatu wasalaam xam nga waxoon yàgg nañ la wax ne amul kenn ci doomu aadama yi ci jullit ñoo tax may wax doom ñeneen ñi moom dama leen a géllale koo xam ne nattu dina la dal lu dul ne nattu bu bu raw loolu fuuf daloon na yonent bi salaam waaw ba ñuy doon wax affaire affaire mariage woon nañ la yonent bi salaam nekkoon na célibataire waaw vie de xam na ko kon yow boo nekkee célibataire nekk fi di jàmbat dañ naan la hé laa yasau laa yasauka illaa ya laa tasauka illaa siratu rasulillah sallallahu alayhi wa dara du yaatu ci yow lu dul nga xam yonent ba nay saab saab ba mu ci tollee nan la dunde nga dunde noonu ndax mooy royukaay boo nekkee koo xam ne yow euh, dangaa takk soxna nekk koo xam ne ab ab ab ab ab kii nga benn benn soxna nga am yonent ba lay saam dund na ak Xadiija lépp ba ni muy génne àddina lépp ah ba ni muy génne àddina moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam de ba sayyidatu Xadiija di génne àddina denc atul keneen kon nag nekk fi gaa yi nga xam ne ñoom jàpp nañ ne waa buñ amee benn soxna mooy boo amee benn soxna dara laa tasaxu ko illaa siiratu rasuulillah du yaatu ci yow lu dul dund ni yonent bi alayhi salaatu salaam doon dunde waaw xool ni mu dunde nga doxale noonu le nam doon doxale waaye amoon na ginnaaw gu mu am soxna yu bari yow mi am ñaari soxna wala ñett bi jàmbataka kii laa tasaxu ko illaa siiratu rasuulillah dara du yaatu ci yow lu dul nga xam dundu yonent ma lay saaf saaf nan la doon doxale nga doxale loolu le waaw mooy loo gis rek lu ne noonu la waaw dangay commerce dangay yëngu di mooy yonent ma lay saaf saaf jaar na ci coono yépp nga xool ni ngay def bëggub nekk commerçant nag du tax ngay kiriyaandi nit ñi nga laa tasaxuka illaa siiratu rasuulillah waaw dara lu yaatu ci yaw dul siiraay yonent bi alayhi salaatu salaam nga xool ba mu tollee ci ut ak ba mu ci nekkee naka la ko doon defe moo tax loolu la dangay jaay ay dangaa bëgg di di di di julli guddeeg yooyu laa tasawuka illaa siiratu rasulillah xoolal yonent bi alayhi salaatu salaam ndax la ko doon defe yaa ayyuhal muzzammil qumil layla illaa qaliila nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila waaw ca kaw inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar alima an lam tuhsuhu fataba alaykum faqra'u ma tayassara min al-qur'an alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min mu ngo ñu nga xam nii la nga gis amul ëppal ci mbir yi waaw xumil layla illaa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila ak inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ba mu waxee faqra'u jàng leen maa tayassara min al-qur'an waaw ko ne nga ñëw ay nattu dal la ay nattu dal la yow dangaa judd amoon say waajur ñu génn ñu sa baay génn àddina ngay ngay ngay jàmbat mais yonent mi aleyhi salaatu salaam moom fekkul baayam ci kaw suuf laata muy laata muy gane àddina baa jën àddina moom orphelin la dundoo yow buur yàlla defal na la xéewal ba xam nga sa baay waaw même wala sax même bu dee à l'âge de cinq ans génn àddina mais am nga ci yow loolu sax sa bàyyi kon toppatoo la ba foofu moom loolu buur ya kon nag mooy loolu dund na nga dund ñu jël nga dekk feneen bi kaas moom bañ ko ba mu kiiwee lañ ko yóbbu ba diyaaru Saad ngir ñu nàmpali ko ana yaay ji foofu yaay ji fa la new Sayyidatu Amina am ah alayhi salaam mukk new foofu maam yi bàyyi kenn new woon mu nekk foo xam ne amul kenn koo xam ne naan kii mbokku deretam la bu fa waaw mu ñëw mooy lu ne mooy yow toppal moo noonu mu am ay doom ay doom yu góor buur yàlla di leen jël Seydina Al génn àddina ah Seydina Abdallah di ab Tayyib ab Tahir génn àddina ba gaa yi naan ko ah xoolal ab tar bi moom lu mu am mu dox mooy kii dara barkeelu xool ko day sànn mu naan mu naan buur yàllaa ko kiiw buur yàllaa ko yónnee kii kii kii kii kii yëppam kii dara baaxul lu mu am mu dox suñu borom ne waxuñu gaa yi gaa yi wax nañ ñu wuteeg ni mu demee de ah inna a'taynaka al fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar borom bi ne ñoom ñiy wax loolu noonu di la ŋàññe loolu lool ñoom la loolu dal waaw ñoom la seeni mbir dog mais pas yow pas yow jabootu yonent bi salaam ba léegi ñaata ñaata la ñu ci kaw suuf gaa ne woon abtar la waaw bàyyi leen ko rek hein natarabbasu ñu ñu koy xaare raybal manuun qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisiin Quraysh biñ naan ah saay ba kii daal ñu def lu ne ginnaaw gi ñu ne nañ bàyyi Quraysh naan nañ ko xaare rek dee waaw rek bu dee bu ñëwee faatu bu jeex ko wala ah, ñu noppale suñu boroom newee wax leen ne qul tarabbasu nee leen mais néega dëkku leen fa inni ma'akum minal mutarabbis man maa ngi xaar comme yéen nañ xaar dee nooy yow nooy xaare nit dee dangaa xam ñuy génne àddina kon yonent bi na ko ah xam nga musiba la bu yàllay tegaate mu may la doom fi muy gën a neexe sa xol fi ngay gën a moom surtout nga xam ne da ngeen di foog koy yëkkati di ko yóbbu fu nee fuñ la gis nekk nga ànd ak moom di ko toppatoo bu jaral la yàq say nelaw ndax moom waaw bu ko xale yoree sax nga ne tegal tegal yow wuu wóolu mën ci buur yàlla ñëw faat ko yonent waaye sax sax looloo ko dal saalitul de déedéet saalitul. waaye it gis nga Seydina Ibrahim alayhi salaatu salaam ba mu génnee di dëgër dëgërloo comme waxoon rek di jaay ne man man je suis costaud déedéet dafa jooy ndax mooy jàmm dafa jooy ne wa inna ala firaqika yaa Ibrahimu la mahzun te ñun kat yow Seydina Ibrahim nag ci tàqaloo ko buñ tàqaloo yow ñun jàq nañu innal qalba yazar innal innal ayna tadma wal qalbu yazan wal qalbu yazar wala naqulu illa ma yurdi rabbuna ha rabbana ma yurdi rabbana wa inna bi firaqika wala ala firaqika ya ibrahimu la mahzunun kon bu gis yooyu yëpp dal ko hmm? muy ami doom pour yàlla di jël waaye bu la buur yàlla bàyyilee say doom ngeen nekk xéewal boobu moom am na ko tamit xam nga yonent bi alayhi salaatu moo leen moo suul mooy ñoom ñépp dañu génn àddina avant moom ba mu des sayyidatu az-Zahra ah muy sayyidatu Fatima sayyidatu Fatima radiyallahu anha moom kese mooy ki nga xam ne moom moo génn àddina ginnaaw yonent bi alayhi salaatu salaam kon loolu yi dañ ciy xame ne nit yow bul jàpp ne <laughs> yow juddu nga rek nga foog ne ngeen ngeen di yërëm paa foog ne paa leen mu dee ah non bu kenn foog ne paa bi mooy ne yow man ngaa njëkk a dee sa baay ah. <laughs> nga foog ne yow sa alalu baay ji ngay xalaat ci miraas bi lekk sa baay mooy lekk sa miraas waaw ni nga xam ne noonu la doom bi mujjee génn bàyyi àddina bàyyi la bàyyi doom yi mën a jëkk a génn àddina bàyyi kon yii yëpp yu dal yonent bi alayhi salaam moo tax amul dara lu da boo demee fenn naan man je suis un étranger gaa nekk Canada nekk fee ci norvege wala Paris wala yooyu sawaay naan ñoom mënuñoo doxal diine ji moo parce xam nga buroon doon sax ma ne yonent bi alayhi salaam yooyu yëpp def ko nag ah demul Taif est-ce daa tax mu bàyyi diineem gaa yi gis nga la ko fagal ndax lan laa ilaha illa allah da la doon woote ñu koy xaañi xeer lu ne teg ko ko mais teewul ba julli jotee dafa julli gisoon nañ qissatu ak hu ak ak Abdas ak ñoo ñël ba mu demee Medina da ngeen a foogoon ne ñun ñëpp xam nañ ne Medina ba mu fay dem Medina mel woon comme nii mu mel léegi te ba mu fay dem Medina li ëpp ci waa Medina gëmaguñ woon waaw comme étranger yi boo nee Paris fii walla fii ñu ëpp ci dëkk réew mi France wala fereen wala Espagne Italie du ñuy jullit yonent na ne sax sax dund na loolu dund seen biir waaye ma ne balaa boobu sax mooy xam nga yaa wax waxu réfugié mais même dëkk dëkkam ba mu ne woon muy Makkatal Mukarrama zaadahallahu tashrifan wa takriman mais réew moomu ngeen ñoo fa ko ñu yéeféri te pourtant dudu na moo la amul dara lu lay lu dal ak jaam ci nattu ak jullit ba mu jàpp ne lii nii lu bees la dara beesu fi waaw léegi nag boo ak nan la ci doxale woon ak lan la jàngale am jàngale ci xadiis yeeg yooyu lan la wax bu lii xewee ñu doxale noonu te tamit ñu gis loolu la doxal ak li mu doxal ñu doxale loolu moo tax koo day mujj nekk koo xam ne kuppi ci yonent lay alayhi salaam lay doon di dox bayna dhahranay naas ah di dox ci biir nit ñi kuppi yonent bi alayhi salaam la parce que jëfam mooy jëfam moom jëfam jëfam yépp da koo xale ci jëfu yonent bi alayhi salaam même ni muy muuñe sax ba mu xamee ne yonent bi alayhi salaam yadhaku bi tabassumi muuñ la doon def mais du doon xaqaqaqaqa yooyu doonu koon def moom mu bàyyi xaqaqaqa même bu dee boo ko dàqoon fexe ci yar boppam ba yi nga xam ne dañu jàpp ay aada la sax ma fexe ba yar ci sama bopp di ko doxale comme ni nga ko doon defe ah kooku kay bu dul ko conforme ci yonent mi alayhi buy dox ci kaw suuf ah ci ñi nga xam ne ñoom la solal yéreem boppam kan moo bokk ci ñooñ ko dul ko bu ngeen ko ci génnee moom bu yaboo ngeen génne ñépp du yaboo moom ku ñu fi wax nga ne loolu dëgg noonu

gaaw ca beneen côté bi it li wolof naan tombee waral ay gaaf waaw bari na ñuy gaafal naan laa diw xoolal rek <laughs> xoolal xoolal xoolal xoolal yonent bi alayhi salaatu salaam li ñu defal euh, Seydina Usmaan radiyallahu xam na ko may doom bi Sayyidatu Ruqayya mu génn àddina mu jël sayyiduna sayyiduna ummu kalsum may ko mu génn àddina mais amatul doom mu ne ko bu ma amoon doom beneen dama la koy may ah dama la koy may xam nga loolu mooy mooy mooy waaye moom ay soxnaa ma doon faatu ay soxnaa ma doon faatu ah Seydina Ousmane radiyallahu anhu bu dundoon ci société sénégalaise bu dundoon ci société sénégalaise waxuma la may kenn dina taxaw sax di ko may doomam mais moom ku mu ñaan ñu bañ kër ba bu mu dem ñaan doomam bu ko la wax ne mayuma la dina fexe kii ba du ko may dara parce que yii yi nga xam ne yé yii soxna su ma mu faat muy ñaan sama doom ah mooy tombee waral ay gaaf bu doon moo bu doon ci réew wolof ku mel noonu naan dafa gaaf waaw naqar dal ko muy ñàkk soxnaam defalu ngeen ko ngeen tegaat ko beneen coono beneen naqar <laughs> mooy nag léegi sippi ko ko ni moom la ana dogalu yàlla ana dogalu yàlla al imaanu bil bi nga xam ne moom lañ ñuy rey tout le temps di ko wax gaa yi la wax yooyu ñenn ñi ñoo la dàq gëm yooyu anam <laughs> mooy loolu la ni nga xam ne du ne nit ku baax dafa génn àddina lii xew ñu ne looloo tax noonu tamit la ñuy waxee lu metti du xew walla lu neex xew lii xew mi naan lay wax boo tax du jant beeg weer wi du ñu leen jàpp ci dund ci <coughs> euh, mawti ahadin wala li xayaati ci faatu kenn wala dund waaye aay lañ ci aay yàlla yi moo tax nañu def attention bu baax ci raccourci yi waaw nañu def attention ci raccourci yi nit booy wax ci mbiru yàlla da ngay xool loo xam ne rawatina yonent bi aleyhi salaatu salaam wax nañu lu leer ah moo tax ah, boo xamee sunna daal dara du la impressionné lu dul sunna waaw lu dul sunna du la impressionné nit ñi ñi xamul nag ah lu ne mën na leen impressionné dañuy jàpp ba jàpp ne yow fait. yow dangaa soofal nit ñi affaire yi walla moom gëmul dara moo tax alors que du dangaa gëmul dara c'est li fëq seen bët moo fëqul sa bët waaw waajaa ngay naaw ca jawwu ja man loolu moom fëqul bëtu ku xam sunna <coughs> déedéet waaw moo tax nitu yàlla bu bañ ko waxee mu ne loolu picc yi dañ koy def kuy dox ci géej gi mu ne mais loolu jën yi dañ koy def waaw waa ana ana ana kan moo mat Sayyida Abu Yazid la woon radiyallahu anhu al-Bistami waa ana kan mooy mat loolu loolu gaa xam nga yi jàpp nañ ne loolu mooy ak mat kuy dox ci géej gi di naaw ci jaww ji ñu jàpp ne loolu mooy ak du mat xam nga yooyu yëpp Sëriñ Tuubaa mu ko doon leeral ci ci ci masaalik ah mu ko leeral ci masaalik bi ñenn ñi nga xam ne dañuy dox ci kaw géej gi ñii di def lii wow lam yastakmilis lam yastakmilil kamaal waa ji matalul watalul ah, ak ka mooy matalul matul wilaaya bu mat amagu te pourtant man na yooyu kon nag képp koo xam da nga jàpp ne loolu mooy mooy moom la ñuy natte kon juum nga di